Allahu akbar waaye dañ ciy xame ne nit bu la yàlla defalee xéewal bokk na ci ni koy sant maa nga woor Seydina Nuux Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam loolu lañ def waaw yonent saa salaam ñëw confirmer leen ci loolu ne ñun ñoo leen gën a yee ci waaw moo tax baax na bu la yàlla defalee xéewal boo xam ne wa zakkiruhum bi ayyaamillah bisu yàlla yooyee benn côté tekki bi mooy xéewal bi def ci yow yooyu baax na boo koy sant Ah, nga woor ngir sa boroom bi tabaaraka wa taala bis ba nga xam ne xéewal bu réeréeri daf la koo defal nga woor ko wallahu taala alam waaw waaw te tamit dañ cee xamee ne jullit ñi yonent yëpp laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli duñu comme li alquran wax suñu profession de foi suñu ngëm-ngëm mooy dañoo gëm yonent yëpp te ñu tàqale diggante yonent yi déedéet waaw mooy Seydina Nuux muccal nga ko yàlla muccaloon suñu mbégte la xanaa ñun ñu nekkul woon ci biir gaal bi ñu nga fa woon ñun ñuy woon ci gaal ga parce que suñuy maama fa ne woon waja'alna zurriyatahu humul baaqiin la alquran wax ci suuratu Saffaat waaw ñu def njabootam ñooy ñi def peupler la terre après ñoo dundal ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñi ñi fi nekk ba tey jii ñuy wax waaw loolu suñu mbégte la waaw la te tamit alak boo xam ne ci lay alak noonu yàlla loolu tamit suñu mbégte la mooy bés boobu ci la garraqa wa garraqa fir'aun ci la labale firawna loolu mu nekk bésu mbégte bés bi nga xam ne tàccoor bu mag borom bi décimé na ko jëlee na ko fi ñu kontaan ci waaw mu cël ci Seydina Muusa daal di ci labal waaye nga xam ne mooy le grand pharaon d'Égypte mu kàccoore ma mi nga xam ne moo ana rabbukumul a'la voilà Allahu akbar Allahu akbar waaw kon loolu daa nekk loo xamante ni lu leer la waaw te tamit dañ ci xamee kon Ashura ba léegi nii dafa nekk lu baax a woor waaw continuer waaw continuer di baax di woor leneen tamit lu ñu jànge mooy manoo waaw kon man mais kon est lii mënoon cee dégg na kon feetu chrétien yi man naa koy participer en tant que jullit comme li ko ñenn ñi di waxe léegi ñenn ñoo xam dañuy wax dañ euh, dañuy jàng euh, am na lu ñu xam tuuti di ci kër di di ci fooy xelu euh, jullit ñi surtout amma gi naan ay Noël yi joyeux Noël yooyu yëpp dara ci parce que voilà juddug Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam suñu mbégte la ñun tamit ñun jullit ñi. yow premièrement yow da nga am problème yu bari yow le vingt cinq décembre wala le vingt quatre bés boobu ci la Seydina Isa juddu yow doo bàyyi wax lu amul wal iyaazu billah loolu ñoom ñoom ku faar yi ci boppam ñoom chrétiens yi ñoom ci seen bopp dëppoowuñ ci demal ci les orthodoxes ak les catholiques ku nekk lan la jàpp est ñoo benn la te ñoom ñëpp liñ jàpp dara ci noonu xam nga gisoon nañ fii riwaayaat bi nga xam ne bi ñuy def taxriij bi jotaay boobu nga xam ne moom la imaam Ibn al-Jawzi ak imaam as-Suyuti liñ ci wax loo xam ne dañ ne te loolu imaam euh, Cheikh Abul Mahamid Cheikh euh, Cheikh Abd euh, anhu Ahmadul moom la doon ci Masalik li waaye muy xadiis boobu doon naan wa fiihi wulida Isa ci la Seydina Isa juddu ci bésub Tamxarit même bu ne du ne riwaayé boobu sukkandiku wuñ ci. hadis boobu noonu ah dañ naan la premièrement mooy kon te ñépp xam nañ ne ne waa ahlul kitab laysu bi siqa waaw waa ahlul kitab wóoruñu seen wax jar dàq ganaar premièrement àndul sax ban la yow sabit d'abord waaw yow saxalal kan moo la le 24 décembre roba lii ñuy wax doo bàyyi caaxaan <laughs> yow benn benn mbir ngoo beneen mbir mooy ñoom ana lan màggal est-ce li moom li ñuy màggal ak li ngay màggal benn la ñoom dañ ne fils daal doomu yàlla wala iyaazu billah tuutee des asamaan yi wadd ci seen kaw ñay wax loolu bés ba ñuy màggal loolu yow nga ne damay màggal loolu damay même bu dee ne ñeme woo ko wax parce que woo ne kii ni ñoo waaye nan nga mën a di ànd ak ñooñu naan walad allah bi am na doom wal iyaadu billah ta'ala allah amma yaqulu adh-dhalimuna adh-dhalimuna kabira borom bi jombale la boppam sori li nga xam ne moom la ñu xamul tous riiraakoon yi di wax lépp di tooj boo xam ne gu leer la gu pataa waaw nga ànd ak ñoom ñuy def seeni fi caaxaan yooyu waaw wal iyaazu billah alors que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu woon xaaliful yahuuda wal mushrikiin daa leen ne xaaliful yahuuda wal majuus wal ni wan nasaara wutelee nag yahuud yi alhamdulillah bokkaalekat yi benn mag majuusi ci lu ñu nekk léegi ngay feetandoog ñoom waaw ci loo xam ne sax teguwul ci lu leer ganaan lolancé bon kon yooyu euh, mën nañu toggi ganaar ah comme niñ koy defee senegal bon nañ ko doon defee kuy wax waxal la nga xam man loolu laa xamoon bon xëy na année deux mille yi est-ce que soppeeku na xaw ma ci dara parce que jamono loolu fekkuma fekkatuma waaw ça fait vingt et un fekkew ma ko plus même vingt deux ans fekkew ma ko à aw au kon nag loolu manuma cee waxtaan nekkuma di suivre télé yi xam nga loolu man nga ne waaye saa yi boo ko kiiwul yow yaa gën a mu duggal loo xanaa doo xool télé ma ne xooluma ko loolu nga bëgg a xam man depuis 2017 xooluma Séné télé yi Sénégal ak yooyu quoi. walillahi alhamdu wal minna wàññiwuma tous damaa yokk billahi yëg naa ci yokkute gu bari yamaroon nekk boo ko xoolee nekk fi di discuter di kii yoo xam ne euh, euh, jaruñu ma dara léeg-léeg da jënde naa ko loo xamante ne moo ëppal njariñ ci sama wàllu yàlla sama wàllu avancement ci wàllu xam-xamu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla dama ci yàlla saxal waaw moo tax ma ne la man la may wax sama disque moo tax damay kuy wax waxal la nga xam waaw loolu ñu doon def yi fi caaxar la waaw nga foog ni fii feet bi sax da nga naan fii est ay jullit ñoo fépp wal iyaadu waaw teen saa saa noonu ne la tattabi'anna sanana alladhina kaanu di ngeen topp jaar jaaru yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ba buñ duggee ci kàmbum bëtt ni ci dabaj di ngeen ci ne dabaj walla iyaazu billaah ñun looloo ñu dal waaw waaw waaw lu ñëw ñu feer lu ñooñu feet ba suñu doom yi feet yooyu sax lañ gën a jàpp ko feetu l'islam yi wal iyaazu billaah dañ ciy gis waxoon naa leen ko fi koo xamante ne korité day jot ñu xam ne ko bon léegi c'est rare léegi c'est ak affaire yi ni mu gën a kiiwee voilà ci réseaux sociaux yi yëpp waaye man mii loolu te siira walaa ko doon waaw maa nekk foo xamante ne nii di jàngal gone yoo xamante ne gone gi moom ci boppam moo ma ne te gone fii moom saa yi mu ne yaayam moom moo ko waxoon ne ko laa it jour bi mu doon moo ko wax yaayam te yaayam na yaayam ne ko arrête de mentir ñooñu nag du ñuy wolof waaw ay mbokk arab lañ quoi mais ñooñu euh, wute nañoo arab li ci arab yi fii voilà naa ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo tubaab bi de trop quoi <laughs> ba pare sori diine. voilà mais même bu dee bëgg nañ ko nii bëgg alquran bëgg lii mais après ñu nekk ci yenn milieu yoo xamante ne nii jotewul ak l'islam dara en général di leen di couper complètement ci réalité li nga xam ne mooy xew-xewu l'islam yi même bu dee bëgg nañ alquran ah parce que bu bëgguloon alquran quand même du yónni doomam du indi doomam di ko indi tous les euh, six semaines bi jour euh, semaine bu nekk euh, jour tel di ko indi muy jàng ci alquran booy bi ne ma man mii maa wax sama yaay ne ko bésu ashura kii du mu tudd laa ah, yi Euh, te man li ci gën a garaaw loolu dafa mel ni koor la woon quoi korite bu ma juumul fàttee si naa ban jour la parce que dafa yàgg est-ce que korite loolu wala te loolu bu dee korite c'est grave ça veut dire que kon yaay ji est-ce que kon dina woor waaw <laughs> bu dee tabaski nag c'était possible fii ànduru am nay temps yoo xam ne tabaski man na xew doo ci xam dara <laughs> jour bi ñu fi yàgg <laughs> gas yi yéen ni milliers yi ba pare bi ñun doon rangoo dem ci mosquée yi tëju rek xam nga rek wolof yi ñun niñ mel waaw di jullee suñu kër kese nekk entre soi ba pare foog na ñoo fi kii te léegi te boobu woote bi téléphone yi mewul woon nii ah ay yor téléphone bi woon non yan portable daa amoon léegi ne yenn c'est rare te boo amee doom ma ay fooy woote sax yooyu mel noonu ay cabine ba nga doon dem France Télécom ca mbedd ba jënd kertel carte yooyu fii mu ne kertel rek fay xamul luy kertel parce que moom keroog la juddu ko wax waaw sept cinq sept euro cinquante ñu daal di lay xaañ nga woote tuuti mu jeex <laughs> waaw nga génn ci seddaay bi ci cabine bi saa dugg sa kër daal di sangu walla iyaadu billaah boo balañ ci jëndaan nag day yàgg <laughs> loolu noonu gaa am na gaa yoo xam ne mais tabaski day xew du ñu xam ne tabaski am na mais loolu du loolu ñun boobu c'est plus récent waaw bu dee tabaski loolu da xew léegi moom xamuloon loolu te pourtant kooku yàlla xam na ne xam na nawet nga may woowee parce fii mu nekk ak feet yi élève ba doom yi élève ma ne ma ne loolu tàggante la nga naan la te lii yoo ko ëndi walla iyaazu billaah kon loolu ñun Ashura wooruñu ko lu dul parce que saa saam moom lañu ci roya du dañuy jaayam xel déedéet yonent saa saam saahu wa amara bi siyaam moo ko woor digle ñu woor mu nekk sunna ak lim ci wax yëpp ne day kaffaara bakkaar yi yi weesu woon loolu la kon nag faut pas ñuy jaawle mbir yi ak di jaay bu waane waane lu jaay di ñun doonee des humanistes on est tous pareils c'est la grande maison d'Abraham alayhi waxu kàcc la waaw waxu kàcc la xam nga ne moos la grande maison d'Abraham mooy li yahuud yi nekk chrétiens yi musulmans yi loolu benn la wallahi laysu sawaa waaw loolu àdduna yemuñu mukk yemuñu mukk waaw te tamit dañ ciy jànge leneen mooy Ashura bés la boo xam ne borom bi def cee muccaloon ay yonentam ci seeni noon yonent bay saat saat ñëw confirmer ko def ko lool léegi bu ci xew-xew yu naqari amee ça ne veut pas dire ñun léegi dañ naan affaire bi nekkatul bésu mbégte wala comme bésu tabaski am loo xamante ne ci xeet bi wala koo xam ne ku màgg la ci xeet bi kuñ ci def dara loo xam ne du yoon dañ koo tooñ wala faat ko ci faat bu metti que léegi loolu day wane ne léegi nekkatul bésu mbégte bésu naqar lay doon loolu comme li ko euh, siit yi di waxe loolu ak cànkute la waaw parce que yow gis nga li ñuy wax nii ci Ashura yeneen saa salaam moo ko saxaabaam bi ginnaawam léegi da fekk ci lañu faat Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma ah comme ko fi yàgg gise tudd ko ca Karbala léegi est loolu day war a ne léegi ñu ne kon nag loolu du bésub feet du bés boo xam ne bésub mbégte ndax euh, lii nga xam ne saa saam ci boppam ba laajee ñu ne kon lii la borom bi da cee muccal Firawna non Seydina Muusa ci Firawna ci la ko labal muccal Seydina Firawna Muusa ñu woor ko ngir sant yàlla bég ci loolu yow nga ne léegi bu kenn bégati ci bég boo bés boobu na nekk bésub naqar parce que dañ cey rey Ali sibtu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa rayhanat dañ naan la yow bàyyil sa yi ngay def ya shi'i utruk ma taqul wattabi' sunna in kunta sadiqan baal sa wax yi ngay wax bu dee dëgg nga kan moo kan la neex li dal sayyidina al bu benn chine buy cëppi cëppi foog ne moom moo ñu gën a am naqar ci li nga xam ne moo dal njabootu yooyu saa salaam ndax ñun rasul njabootu yooyu saa salaam ci suñu kaw bopp ak suñu suñu xef yeeg suñu lépp waaw waaye loolu lépp day tegu ci li nga xam ne moom la rasulullah saa salaam jàngale yooyu saa salaam rayal nañ ko bàyyi te xam Seydina Hamza sayyidu shuhada daggaate ko keroog Uhud boobu yeneen saa sam da ci doon dóor da da doon dóor boppam jël ay jaasi waa bu ñëwee muy dóor boppam comme ni ngeen koy defee ak ay yer di wër ci mbedd yi di wane na bésum naqar la da ko def wallahi defu ko bi mu paree keroog mbir mi nekk metti ko lool dafa sabte sahaaba yi radiyallahu anhum di jublu ci boroomam dal di koy bakk ñaan sant boroomam tabaaraka wa taala malgré lu metti ko dal bam ne Quraysh nii ñu def daggaate ñii sama jullit ñi taw du mo sëy naa xam nga kese lañ daggaate de képp kenn ku ñu rey keroog dañ laa daggaate ba des kenn fay boo ko fàttale ko maa lay may dix mille francs c'est ça <laughs> non boorule non dix mille francs c'est ça bi léegi kenn kese lañ daa yi keroog kan la xamoo ko kon dañu amoo ah? fasiq Hanzala lañ bàyyi Hanzala nga xam ne bàyyi mooy Abu Amir al-Fasiq mi doon wax wax yu baax ay waxu àllaaxira ak ay ajjana ak yooyu laata yeneen saa sam di ñëw Medina bi yeneen saa sam ñëwee Medina nag mu daal di koy jalouse daal di koy mer affaire yi daal di dem ci waa ba Uhud ba Badar amee mu dem mer ci euh, victoire bi ngañaay gi suñu borom jox yeneen saa salaam daal di dem ànd ak ñoom Abu Jë ñoom Abu Sufyaan ne bu xare amaatee di ngeen xam man sama Aws ci waa Aws la bokk beneen waaso bu mag bi ci waa Aws ak Xasraj la. Abdullah ne maa fay kilifa bi bu xare amatee bu mu ñëwee ba taxaw wax ak ñoom Muhammad indi ay soldaaram te bokk ci man samay bokk yi ay saa saa bu ñoo taxawee wax ñoom ñëpp dinañ ñëw fekk si ma keroog Uhud moo njëkk ñëw taxaw di wax naan yéen yéen waa Aws man la xanaa xam neew nga man la gaa yi da wayew soril yaa faatiqa Hanzala ar-Rahib la kii dëkk ma naan Hanzala Abu Amir ar-Rahib euh, lëlukat bi jaamu ko yàlla bi lañ ko doon woo mu jógi yeneen saa saa tudd al-Fasiq ak ñi nga xam ne ñoo jullit ñi ñu ne ko sori yaa Fasiq mu jël ay xeer leen ko xaañ moo ñu ko commencé xare bi naan lërëy léegi nag day am kersa waa léegi waa Quraysh ñu ne woon bu ma ñëwee wax nit ñi topp ma mu ngi ñuy wax gaa yi da ko toppal fa <laughs> mu jël ay xeer leen ko sànni naan ñii de laqad asaba qawmi ba'di <laughs> sama ñoñ de lu bon daal dina leen dal sama gannaaw Hanzala moomee doom ji mu ngi woon ci soldat yi yoneen saa salaam te moom moo amoon séet dégg yoneen saa salaam woote xare bi rek mu génn te sangoogul bokk nañ yi nga xam ne ñoom lañ suul Uhud Hanzala moomu keroog bi nga xam ne ci la génn àddina waa Quraysh di daggaati nit ñi moom dañ koo bañ a daggaati parce que xoole ko baayam mi nekk ci ñoom loolu moo tax daggaate wuñu ko sinon ñëpp lañ la seere daggaate leen ah voilà yonent bay saa saa gis loolu saxaabaan yi def leen ko xel bi jeex bam ne bu ma jàppee ci ñoom bis waa Quraysh dinaa faat ci ñoom daggaati koog ñoom niñ def nangam ak nangam jullit ñi gis yonent saa saa nu xolam jeex ñu ne dañuy def lool suñu borom wàcce ah, li nga xam ne mooy aaya ya nekk ca suuratu nahl ca fin ba waaw waaw allahu akbar waaw kon loolu mooy li nga xamante ne mooy diine quoi mais non euh, waaw bi mu naan ud'u ila sabila rabbika ah nu mu ko waxe de wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin wasbir wa maa sabruka illaa billah wala tahzan alayhim wala taku fii dayqin mimmaa yamkuruun waaw buñ leen tooñee def leen lu metti bu ngeen ñëwee bay fay def leen lu mel noonu waaye bu ngeen muñee moo gën ngeen ñëw mu ne yenn saa saa yow nag muñ laa la wax nga def. waaw te doo man a muñ ludul di ko jaare ci borom bi tabaaraka wa taala ak innaka la tahdi man ahbabta ak yooyu noonu moom moom leneen affaire mooy noonu yeneen saa yeneen saa salaam daal di tere bu fay am moo ko doon wax yeneen masolo def benn discours loolu tere na ci musla dagg di defaat di décapité waxatu bala yow nga jël ay yar di ko dóor sa bopp. waaw di dóor sa bopp di jaa ay jaa sa bopp ne walla parce ngay fàttali ko ak naqar loolu du diine comme ni ko siit yi di defe loolu dalaalun mubiin la ak cànkute bu leer la waaye laysa bi shay'in fii shay'in min sunnati rasulillah amul dara lu mu taqaloo ak mënu yore saa salaam waaw yore saa salaam keroog Uhud wallahi xol ba jeexoon na waaw naqar dëgg te teewul dafa sant yàlla dem di leen ñaanal ba ni mu génne àddina waaye tëraluñu yoonu di dóor sa boppa ak ah, di jam sa bopp di dóor sa bopp buy jaasee di wan ne yow yaa sopp Seydina al-Husayn Seydina al-Husayn al-Asri billahi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah voilà kon loolay caaxaan la voilà loolay caaxaan la kenn du ne voilà parce que tabaski lii xaw na fii léegi kon tabaski nekkatul bésub feet waaw parce que jour pet bi ci lañ faatoon diw wala ci lañ faatoon waa askan sàngam kon loolu nekkatul feet bésub naqar la kadib dëgg la di nga leen fàttali waaye ma ne effacé wul na bésub feet la waaye nattu yàlla yu jeex ñoom dañoo foog ne am hasibtum an tutraku day dafa dañuy de daal naan a jóg te kenn leen nattu mais borom loolu mooy sunnatullahi fil ard borom bi day am ay yonent gaa yi rey yonent yi alayhi ay yonentam ñaata lañ ci rey borom bi da ko waa banu Israël yéen la yoo tax ku yoon loo xam ne euh, leer la bu jógee nee yonent yàlla saa saam ñëw ah fa fariqan kazzabtum waaw am moo xamante ne nii ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wa salaam yéen nan geen di def ngeen weddi leen. waaw wa fariqan taqtulun ñenn ñi ngeen faat leen waaw ñoom daal fépp bu leen ab yonent diggal afa kullamaa jaa'akum rasuulun bimaa laa tahwaa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun yéen daal <laughs> ah yéen banu Israaïl ak ñépp ñoo xam ne seen seen xalaat yi nag seen doxin lañ leen yéen daal saa bu leen dikkalee am ndaw boo xam ne daa ñëw àndul ak seen bànneex yi ngeen nekk ngeen rëy rëy pourquoi mu ñu koy wax. dañoo gën a xam àdduna ñoo gën a xam lu baax léegi jàpp ne ngeen dépassé ngeen fu ñu leen di waxee dara léegi ngeen jàpp fariqan benn mbooloo ci yonent yoolee kazzabtum ngeen yem ci wet di leen weddi waaye fariqan mbooloo boo xam ne yemu ngeen ci di leen weddi waaye taqtulun ngeen faat leen donc Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yéen a ko posone te pare amoon yéenee rey ko xaaru kuy rey moo tax borom bi conjugué ko au présent continu ne taqtulun te kazzabtum ngeen weddi weddi boobu booy dañ doon weddi kese jeex na waaye ñi rey am na ñuy reyoon ñu jiitu waaye kii bi ne di ngeen ko fexe rey te dinaa leen jox yéene ku rey ab yonent ki gën ci ñoom sax muy sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ngeen amoon yéene te Xaybar ak yépp bi ngeen Qurayza bi ngeen defee seen ahzaab yi def ay kii euh, ngir ñëw daal di koy bóob ak seen poson ak yi ngeen ko posoneek yi ngeen ko mas a def yépp ngir daal koy faat kon loolu yonent yi nag ngeen doon faata te àddina bi tukkiwul ah non léegi gars yi foog ne parce que rey nañ surtout yonent saa salaam àddina bi tukki non du tukki te yooyu yëpp yonent saa salaam moo ñu xamal ne natt yooyu day am. muñ bu rafet nag fa sabrun jamil waaw muñ bu rafet mooy lan lépp di tegu ci loo xam ne ci sunna lay tegu njàngalem yonent waaye saa saam yeneen saa saam dem na biiru Ma'una saxaabaam yi ñu yónni leen soixante-dix Qurra yi gaa yi décimé leen tuutee ci rëcc waaw Abu Mu'aaz euh, ad-Damri moo ci rëcc ak ñu néew waaw waaw yeneen saa sa affaire bi naqari ko saa bu xëyee di xunut di ñaan yàlla gaa yi def loolu waaye gisoo fenn muy jël boppam di jël ay paaka di jam boppam di dóor boppam di di jël ay yar di bàcc boppam wala déedéet loolu diine lu dara torturer sa bopp rek la tudd waaw yawmu ashura yawmun azim inda allah waaw ay xew xew am na ci yenn yi mbëgg yenn yi naqar waaw waaye li yenent way saasaam yoonal ci loolu la ñuy ne woor ngir boroom bi di fàttale ko xew-xew yooyu duñ ci duñ ci minimiser benn waaw képp ku ci nattu degoon te du yoon wala mbugal yuñ la teg te yoon ñu ñaan borom bi mu yokk say leer fa nga ne ak ay waamee ngëneelam tat wallahi def na al-Husayn ibn Ali kooku mooy sëtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rayhanatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam sayyida waladi adam wala moom mooy eh, eh, shababil janna sayyidu waladi eh, shababil janna sangu jeune ajjanay kooku dara na ko dal ci lu metti mu ñuy neex wal iyaazu billah kama yaquluhu taquluhu shi'a wal iyaadu billaah di jàpp ne ñu ko gën a sopp kadabu wallah nar nañu sopp gi du loolu lay wane gi nga sopp mooy toppal li fi seen maam tegoon rasulullah lu ñu borom bi ne moom moom laa leen royloo nañ ko roy kooku mooy suñu royukaay mais pas yi nga xam ne jëxale yi moom la ñuy def ci ginnaaw tudd ko jaamu yàlla lépp tegu ci émotion kese waaw képp koo xam ne xamoo dara nag am émotion yooyu dugg la ñooñu dañ ñoom dañ lay teel a mbaal léegi waaw dañ lay teel a mbaal naan la bésub dëy la doo bàyyi wax lu amul du bésub dëy kese dëy amoon na ci waaye bésub mbégte la ndax ci lañ aleke siraw ci ci la borom ba kaste te lañ muccale Seydina Firaw Seydina kii Muusa ibn Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wa salaam min Firawna wa mala'ihi waaw kon nag loolu eh, eh, nañ ci bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam comme ci kaw noonu eh, kon ci la ñaayam ni bii di ñëw ñu jël ba léegi ñu ngi ci Ashura bi bon bii di ñëw bii nii ñu nekk saama yawma Ashura digal gi la woon woor ko ba pare wa amara mu digle gisaale nañ ci kon digal lool lan la woon au début euh, mooy farata la woon insha allah après nekk ko dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp la moo continuer ba léegi wallahu taala alam bii di ñëw nag bon hadith Seyna Abu Qatada bi ñu gisoon premier hadith bi moom lay jëlaat beneen côté bi bi Seyna Omar moo doon laaj laaj yi comme ni ñu ko gisoon bon taxrib boobu duñ ci yàgg noonu euh, euh, damu laaj mbir Ashura yeneen saa saa ne day yukaffiru day far mi nga xam ne